bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo ci seen jataay bi ñu tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabarak wa taala dina ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dellusiwaat ci jataay yi tey war a nekk sunu fukkeelu jataay ak juróom fukkeelu jataay bi ak ñeent ñoo ngi woon ci bunt bi nga xam ne ñu ngi ciy jàngale nan lañuy ñuy léemoo ab tukki tey sunu bunt bi muy buntub téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn sallallahu alayhi wa sallam di ci jàngale euh, bu ñuy tukki bu avion bi di jóg lu ñu war a wax bu avion bi di wàcc lu ñu war a wax bu amee secours ci kaw lu ñu war a wax tubaab yi dañuy takk leen seen seen tiir nangam nangam dañuy takk seen tiir ba noppi nag wax lii muy bëgg a wax wala bu dee oto la bu yéeg montagne mbaa muy wàcc wala dàbb ju mën a doon yooyu la imaam Nawawi rahimahullah dajale ci téereem bii di Riyadu Saalihiin baaxe ko waa penc mi loolu li ci njëkk indi mooy jaabir radiallahu anhu nee na kunna ida saidna kabbarna wa ida nazalna sabbaxna mu ne bu ñu àndaan ak ba sallallahu wa sallam di tukki war seen warwaay ya nee bu fekkee ñaa ngi yéeg fu dañuy wax allahu akbar mu ne bu fekkee fu kawe fa ñu ngay wàcc di jëm suuf ñu ngay wax subhanallah kon boo nekkee ci avion bi ba nga xam ne takk nañ seen tiir ba noppi mu daw ci suuf ba yàgg mu ne sojjat wuti kaw kon yow la nga war di wax mooy allahu akbar te bañ di ko yuuxu ca kaw allahu akbar allahu akbar ba mu ne dégg ca kaw bu ne dégg ci kaw nga xam ne léegi commencé nañoo joxe yëfi ndaw ku ndaa yeeg yooyu nga daal di commencé tàmbali subhaanallah si saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda allahumma hawwin alayna safarana hada watwi anna bu'da allahumma anta as-sahib fi safar wal khalifatu fil ahli allahumma inni a'uuzu bika min wa'sha'i safar wa ka'aabatil mandar wa suu'il munxalab fil maali wal ahli wal walad mu su fekkee dem nañ ba mu yàgg ñu ne takkaleen seen ceinture ñoo ngi bëgg a wàcc ci aéroport Jidda wala aéroport Almadina wala beneen dëkk aha nga daa tàmmuleeg subhaanallah subhanallah subhanallah ba mu ne cëpp yaakaar naa ñi doon aji Makka ren kenn dictéwu leen lu woon lii waaye ñépp a ko wax wala ñu bari ci ñoom bokk ndax tiitaange yàgg ya ci aju ñu jële ci Abdullahi ibnu Umar radiyallahu anhuma yàlla na yàlla bég ci moom mook baayam mu ne kaana nabi wa juushuhu isa alawi thanaaya kabbaru wa ida habatu sabbahu mu ne yonente ba bam àndeek soldaar sa ñuy xare ji bu ñuy yëg ca montagne ña ngi naan allahu akbar bu ñuy wàcc ca montagne ña ngi naan subhanallah mu nga allahu akbar ak subhanallah ndax allahu akbar ji moy xoolal mbokk yi ko dugg ci avion ni avion diise moom ci boppam waxuma laa nit ñi ci biir waxuma laa seeni bagaas allahu akbar avion bi daal di jóg ndànk di dog ndànk ba mu yàgg muy mu sampu xelam di sampu xelam di sampu xelam yàgg mu ne sojjet moom diisaayam yemba ña koy dawal client yi na ci biir bagage ya xoola bu jógee bu jógee Makka jëm senegal ujaaj bu nañu may ko 40 kilos ba ñu mat ñetti téeméer mbaa juróomi téeméer ujaaj ku nekk sa kilos mu boole lépp ne sojjet loola du muusaa yu weñ gi ci boppam képp du muusaa yu avion ci boppam képp waaye yàlla nga ci biir moo def lépp ba noppi jox ñu jaww ji maa yumsikuhunna illa arrahman innahu bi kulli shay'in alim kon bu ne sojjet ak bagage yooyu allahu akbar ñu delloo njukkal yàlla ne ko li lépp yow li lépp yow bu demee ba na ba day wàcc ci suuf aha ñu daal subhanallah ay gàcce ngalamaa yàlla subhanallah naka noonu jële nañ ci Abdullahi ibnu Umar moom radiyallahu anhu mu ne yonent ba kaana iza ghafala min al aw al-umra kullama ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalathan summa qaala laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir aayibuuna taa'ibuuna aabiduuna saajiduuna li rabbina xaamiduun sadaqa allahu wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda loolu baax na lool ci ujaaj yi alaaji aldo loolu baax na lool ci ujaaj ñi nga xam ne ñooy aji màkka di dem ak ñëw ak tukki bu ñu mën a dem nag dem ak ñëw waaye aji màkka jël lañ ci indi sallallahu alayhi wa sallam su masaana jóge ca aj ga war ñibbisi saa boo xamee ne mu ngi yéeg am montagne aw tund day wax allahu akbar buy yéeg montagne wala tund ndax ni yàlla liggéey montagne bi tund wi ak ni mu def nit ba mën a yéeg montagne ak tund ginnaaw ga mu teg ca laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la laa sharika la ba ñaan gi jeex moo tax bu fekkee da génn Dakar tukki ci région yi dem Mbour mbaa Thiès mbaa Touba mbaa Tivaouane mbaa Cilmaxam mbaa Kol foo mën a dem ci dëkk bi nga jóge fa di ñibbisi ba génn Sébikotane di ñibbisi ba génn jam ñaajo di ñibbisi ba weesu sendu def nanu luñ ko waxee tournal jàkkaarloog barñi aa jàkkaarloog barñi di dugg si waat Dakar dama misaale Dakar waaye tukki yëpp nun la boo ñibbi nga daal ne laa ilaha illallah yàlla rek kay yàlla loolu mooy loolu laa ilaha illallah yàlla rek yàlla ndax li yéem nit ki ba muy wax yàlla rekk yàlla mooy bi ngay ñib bi ngay tukki ci ngelaw nga war ngelaw li mooy la ñeenti pënu yi denc benn pënu ñax secours pour bu benn tojee nga dem ba del si benn tëjut te ñeent yëpp mën ngaa xam yàgg ñeent yëpp ne rës manoon naa am mënoon ngaa dawal ba mu yàgg nga tarxiis mbaa nga nelaw mbaa nga nangam mbaa oto fenku ci sa kaw yu ne ndax tëli bi fi nekk ni nit ñi dawale chance rek la nit di am dem del siwaat nekkoon oto yi ne la bi nga del si boo foofu nag nga ne laa ilaha illallah yàlla rekk yàlla wahdahu moom dong nga yàlla nag moom dong nga yàlla moo tax bi ngay tukki moom nga dénkoon sa bopp bi nga del seen nga wan ko ne yow doo laa sharika la mbir mi bokkoo ko kenn bokkoo kenn yii ma yeew ci sa ci ndigg li du moom a sàmm de yii ma yeew ci dënd bi du moom a sàmm de yi ma rëddoon ca kër ga comme na koy buy tukki ni muy def du moom a sàmm de laa sharika lak sàmm gi bokkoo ko kenn yow dong yaa ma sàmm lahul mulku walul hamdu yaa moom nguur te yaa moom sant man maa ngi lay sant te dinaa la sant lu tax mooy lim la defal mooy tukki ñibbisiwaat allahu akbar ndeysaan sunu mbokk moom ca càlle dafa tukki woon ndeysaan ba mu ñibbisi kees indi ko allahu akbar sunu mbokk mu woon ci kub kub moom tam dem tukki ba mu ñibbisi kees indi ko allahu akbar yow nga ñibbisil sa bopp si tit lahul mulku wala alhamdu loo cay teg wa huwa ala kulli shay'in qadir te yàlla lu nekk la man lu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla lu nekk la man dérapage mënoon naa am pono bu toj mënoon naa am mbëkkam xar mënoon naa am mbëkkam mbaam ci àll bi mënoon naa am ah nelaw daanu ci àll bi mënoon naa am tabarkàlla <laughs> ma la ko wax de nga tax ko gëmmentu nelawal laaj leen ko Cheikh Ndiaye ci ràng nde keroog ba ma nelawee ba puut gëmmentu ma jàdd ndànk ci ron garab yi waaw sérité samay weer nelaw ba bët set ma ñibbi wallaay ndeysaan kenn mënu ci dara wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla lu ne la man mën na laa bàyyi ba ci digg télé bi nga nelaw <clears throat> comme yëpp defu ko ñu nag sant ko bu baax a baax a baax nga daal cee teg ne aayibun ñibbisi naa waaw aayibun noo ngi nii di ñibbisi taa'ibun noo ngi nii di jégglu suñuy bakkaar li ñu war a def ci tukki bi ci defuñu ko ak lañ fa wër te def ba noppi def ko fa aabidun noo ngi nii di jaamu sunu borom tabaraka wa taala saajidun noo ngi koy sujootal li rabbina xaamidun te sant ko sadaqallahu waada yàlla lim digée woon def na ko yaa ngi yaa ngi dugg si ñi sadaqallahu waada yàlla lim digée woon def na ko wa nasara abda dimbali jaamam ba wa hazama al ahzaba waxda daqal ko parti ya coalisé woon pour song ko mane su jógee ci aj ga nii lay def sallallahu alayhi wa sallam li bëgg a tekki mooy ku jóge ci sab boo ñibbisi lii ngay wax bu fekkee ndar nga nga ndar nga jóge ñëw Dakar boo ñëwee ba gàndong nga tàmbali <laughs> waaw bu fekkee mbakki nga jóge ñëw Dakar boo ñibbi ba Afe nga tàmbali bu fekkee Mbàkke nga jóge dem Mbar dëkku ñoom Nogay boo ñibbi si ba Saam Càlle nga tàmbali wallaay ndeysaan mu ngoog ba tey ci njàngale moom sallallahu alayhi wa sallam di jàngale te al imam Nawawi indil ñu ko ci Riyadou Salihine buntub 171 ne jëlee nañ ci abu hurayrata radiyallahu anhu mu ne jenn waaye def na ya rasulallah inni uridu an usaafira fa aw sini mu ne ko man de dama damay bëgg a tukki ma bëgg nga dénk ma nga conseiller ma dénk ma sallallahu alayhi ne ko alayka bi taqwallah na nga am jëm na nga am jëm ndax ful la mooy tukki waaye jom mooy ñibbisi inspecteur joxaane la mooy tukki gis loo munta def gis loo munta faj nga ne bëxër dem tukki pour faj ko waaye jom nag mooy ñibbisi ndeysaan mu ne kon tukki bi alayka bi taqwallahi amal jom wa takbir ala kulli sharaf mu ne tey kàbbar saa boo yéegee montagne fa lamma walla rajul ba waaj a wanee ginnaaw nag ndeysaan bay bay jëli oto di jëli taxi mu ne ko allahumma atwi lahu al bu'd wa ali safar daal koy ñaanal mu ne yàlla yàlla na ko lemal yàlla na ko lemal distance bi yàlla na nga nooyal tukki bi yàlla na nga jàppandal tukki bi loolu la ko ñaanal waaw <laughs> ñaan gu gàtt te am solo allahumma atwi lahul atwi lahul bu'd wa hawwin ali safar loolu la ko ñaanal ñu jële ci abu musa al asari radiyallahu anhu mu ne dañoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi safar fa kunna idha asrafna ala waajin hallalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna mu ne dañ doon def bu ñu yéegee montagne ñu ñëpp ñoom ñëpp ñu naan laa ilaha illallah allahu akbar di ko wax ca kaw yonente bi ne leen yaa ayuha nnaas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib bi ñëpp yuuxu allahu akbar jég laa ilaha illallah ca kaw yonente bi ne leen ee yéen nit ñi diggu doomu leen ci li ngeen di def diggu doomu def leen ko ci milieu bi ndax ñaanu leen ku tëx woowu maanaam woowu leen ku tëx woowu leen ko absenté innahu maakum mi ngi ànd ak yéen absenté wut innahu samiun qaribun mi ngi dégg te mi ngi jege kon jarul yuuxu ca kaw allahu akbar yeeg laa ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy jàngaleem ma ñëw ci beneen bunt istihbaabu du'a fi safar sopp nañ ko de ci tukki ngay bari looy ñaan di ñaanal sa bopp di ñaanal sam réew di ñaanal say kilifa di ñaanal sa njaboot di ñaan rek entreprise bi nga nekk nga di ko ñaanal société bi nga nekk nga di ko ñaanal dëkk bi nga nekk nga di ko ñaanal di ñaanal quartier bi ñaanal sa ilimaan ñaanal ay maamumam ñaanal bilaal ñaanal jàkk ji tabarkalla ñaanal soxna si ak gi ñëpp rek boo nekk ci tukki lu tax abu hurayrata radiyallahu anhu nee na yonente ba sallallahu alayhi wa sallam nee la shakka fihinna mu ñetti ñaana a ngi nii amul werante ne dañ koy nangu ñetti ñaan yoo xam ne bu nit kay pare rek ñuy nangu ñaan nga ñetti ñaan ne ko waaw mu ne daawatul mazlum wa daawatul musaafir wa daawatul walidi ala waladi ñetti ñaan yi day nangu ñu ne waaw mu ne ñaan ak ku ñu tooñ ku ñu tooñ jël ay àqam ëpp ko doole néewal ko doole ay rong ñam génn amul pexe mu dóorug ñaan ñaan googee mu ñaan day nangu ci saasa buy daaneel rek muy sotti loolooy tomb bu njëkk mu loolu mooy ñaan gu njëkk yi ci ñetti ñaan yi daawatul mazlum ñaan ku ñu tooñ kon ki ñu tooñ bu ñaanee rek ñaan gi nangu moo tax tooñ ëpp nay def moom it ndax ki nga tooñ bu la ñaanee yàlla subhanahu wa taala ñaan nga day dalay dal kon nag ñaan gu njëkk gi mooy daawatul mazlum mooy ñaan ak ñu tooñ kon tooñ jaar naa maytu ndax ki nga wax ne dang ki nga tooñ mu jàkkaarloog borom ne yaa rabbi sunu borom yonent bi sunu borom day nangu moom la yonent bi wax fii sallallahu alayhi wa sallam ñaaral ba mooy ñaan ak ku tukki li feek muy dellu si ay ñaanam day nangu nit ñi nag léeg-léeg da ngay ñaan. gisoo ko léegi léegi nga ne kon ñaan nga nanguwul ah kay daa am lu yàlla defal loo gisul lu gën sax bu la ko wanoon nga ne lee ma gëlal ñetteel bi mooy ñaanu waajur ci doomam daawatul walidi ala waladihi ñaanu waajur ci doomam ñaan nga day nangu moo tax kuy ñaan sa doom ñaanal ko lu baax boo ko ñaanalee safaan boo ko dalee da nga day sonn nga sonn te loo ko ñaanal da koy dal kon ñaanal ko lu baax ndax boo ko ñaanalee safaan su ko dalee da ngay day sonn nga sonn ngoog kon loolu mooy euh, ñaareelu ñaan gi ñetteelu ñaan gi kon ñetti ñaan nga noonu yoo xam ne day nangu ñaan giñ ci toll nag kon mooy ñaanu ku tukki kon boo tukkee del ñaan dem ak dikk foo toll lu la wër loo xam lépp ñaanal imaam Nawawi bunt boobu loolu la ci indi mu ñëw ci bunt maa yad'u bihi isaa xaafa nasan aw xayru sooy tukki ba mu yàgg nga séen ci yoon wi ñoo ragal wala nga yaakaar ko wala nga jàpp ne léegi tey ñiy kar nit ñi kar la agresseur yee yu ni demee nga na ci oto bi ragal loolu yonent bi daa am lu mu jàngale sallallahu alayhi wa sallam te loolu day am léeg dawal ba mu yàgg rek nga gis gaa yi teg cari garab yu bari ci tali bi euh, oto bi taxaw gaa yi songo ndeke loolu yonent bi jàngale na ci ñaan goo xam ne gi des koy def abu musa al ashari radiyallahu anhu nee na kaana rasulullah isaa xaafa qawman bu gisee néew nit wóolowu leen mu ni allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim yàlla maa ngi lay fab def la ci seen seen put yi làqu ci sa ginnaaw ngir mucc ci seen ay <laughs> waaw loolu la daan ñaan bu ko defee man yooyu muy romb duñ joteeg moom dara waaw tabarkalla <laughs> mu ngoog léeg-léeg nga dawal ba mu yàgg nga séen ñoom eh, ñaa Abubakar Siddiq ñaa taxaw ci tali bi yor seen tëni bu la yooyu fas la yéenee droite pour eh, calme ñangaan yooyu ñuy def loolu moom ñooñu du ñu ñu ragal ba leen di léemu waaye bu dee ñoo xam ne dañoo yor ay jaasi yor ay fett ak xeej ak ñoom seen yooyu ñooñu la ñuy léemu allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim waaw wa na'udhu bika min shururihim yàlla maa ngi lay maa ngi lay ñaan maa ngi làqu ci yow ngir wala maa ngi leen di jël ñoom maa ngi lay jël yow yàlla def la ci seen put waaye maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci seenu ay imaam Nawawi rahimahullah bunt boobu loolu la ci indi mu daal di ñëw ci beneen ma yaqulu ida nazala mansi manzilan mooy boo wàccee boo wàccee maanaam soo jógee fii di tukki ne cëpp fa ngay tukki ne cëpp fa ngay tukki ndeke loolu tam dañ cay ñaan moo tax yàlla na yàlla fayal nu ko sallallahu alayhi wa sallam xawlati bintu Hakim nee na dafa dégg yonent ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku wàcc wàccuwaay maanaam cib tukki mbuur nga jëm agsi nga wala tiwaawan nga jëm agsi nga wala ci la ma nga jëm agsi nga wala dëkk boo jëm bi nga agsee nga ne a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalax bi nga ne cëpp loolu rek ngay wax auzu bi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaq nee na foofa dara du dara du la fa lor li fekk nga fay jóge dara du la fa lor lam yadurruhu lam yadurruhu shay'un hatta yartaxila min manzilihi zalik lam yadurruhu shay'un hatta yartaxila min manzilihi dalik dara du la fa lor li fekk nga fay jóge auzu bi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaq loolu yomb na moo tax alayhi salaatu salaam lum nu aaye rek indi nañu lu koy wuutu ñu jële ci Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma mu ne yonente ba kaana isaa saafara fa aqbala layl bu daan tukki ba guddi gi di dugg départ na di tukki guddi gi tàmbalee dugg jant bi sona bu doon fii oto yaa ngi tàmbalee taal seen lamp yi 19h30 wala 19h wala yooyu nit ñi tàmbalee taali lamp nga xam ne guddi gaa ngi dugg si bu daan tukki guddi gi fekk ko ci yoon wi mu daan ni yaa ardu rabbi wa rabbuka allah a'udhu billahi min sharr min sharriki wa sharri ma fiiki wa sharri ma xuliqa fiiki wa sharri ma yadibbu alayki audu bika min charri asadin wa aswad wa min alxayati wal aqrab wa min saakini albalad wa min walidin wa ma walad loolu la daan wax sallallahu alayhi wa sallam su guddi gi tàmbali dugg yaa ardu rabbi wa rabbukillah mu ni eeyow suuf sama boroom di sa boroom moo yàlla daan yàlla maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci ayu suuf si ak ayu li nekk ci suuf si lépp ci biir maa ngi làqu ci yow yàlla ngir mucc ci ayu lépp ci biir suuf maa ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci ayu lépp loo xam ni mi ngi dukkat di dox ci kaw suuf maa ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci gayndeek lépp lu ñuul te na ci àll bi mu ne maa ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci ayu jaan maa ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci ayu jiit mu ne maa ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci ayu saakinil balad lépp loo xam ne daa dëkk ci dëkk bi mu ne maa ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci ayu waalidin wa maa walad doom ak lam jur lépp loolu la sunu borom la sunu yonentu ba sallallahu alayhi doon ñaan moo tax alxataabi mu ne saakinil balad mooy jinne yi wahum sukkaanul ard mu ne wal balad mooy suuf si maa kaana ma awal xayawaani yooyu la ci daan jublu alxataabi alxataabi moo ko firee noonu bunt bi mu ne istihbaabu taajilil musaafir ar rujuu ila ahli isaa qada xaajata mooy bunt bi de jàngale teel a ñibbi soo ku tukki ba dox la ngay dox a ca wàññeekul ñibbi abu hurayra nan yonent bi min al-'adhabi yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawma fa isa qada ahadukum nahmata min safarihi falyu'ajjil ila ahli mu ne tukki aw daggil la ci mbugal day tax borom ki tukki du am appétit buy lekk du mën a naan li mu war a naane du mën a nelaw nim war a nelawe ki tukki mu ne kon ku tukkee dox say soxla ba mat gaawal nga ñibbi ci sa ñoñ loolu nag tukkeet yépp a ko war a dégg nga xam ne ku say aajo dox ba noppi rek nga wuññeeku ñibbi su ko defee doo soppeeku doo walbatiku doo far euh, dëkk ca dëkk ba defee na sa dëkk ba far duutoo ñibbi loolu kon su boobaa too ko def mbokk yi beneen bind ngoog ci riyaadu saalihiin boo xam ne li ci sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale mooy kàbbar yi ñuy kàbbar bu ñu dee tukki ak sàbbaal yi ñuy sàbbaal mooy ñu yëg ne kuy tukki boo ñaanee day nangu jàngal na it boo séenee ñoo ragal li ngay wax jàngal na booy door a agsi ci kër gi li ngay wax waaye jàngal nag boo doxee say aajo nag ba mu jeex nga daal di wëññeeku nag del ci say mbokk jërëgéen jëf ci ànd bi si defem seen rajo ci kanam tuuti ñu weel jotaay bi nga xam ne moo ciy tege di seen jotaay bii di yasalunaka yàlla nu yàlla sàmm sàmm leen aar nu aar leen nangul ñu te nangul leen defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ngeen ànd na ci waxtaani ma di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh